turam moo doon abdullah ibn abdillah ibn ubay ibn malik ibn alxaaris ibn malik ibn saalim ibn ghanm ibn awf ibn alxazraji alansaari alxazraji radiyallahu anhu looloo doon turam abdallah di doomi abdallah abdallah boobu baayam di doomi ku ñuy wax ubay ubay boobu di doomi maalik maalik di doomi xaaris xaaris di doomi maalik maalik di doomi saalim saalim di doomi xanm xanmi di doomi awf awf di doomi xasraj al ansaari mu bokkoon ci ko jóg waa al ansaar al xasraji te bokk ci waa waa abdallah bii nag boo ko xamul mooy doomu al munaafiqul xabiisul kabiir moom moo doon doomu naafiq bu bon bu mag bi di abdallah ibn ubay ibn salul baayam moo doon la tête dëgg naafiq su ci ci ci ci jamono yépp ndax ku gën bon jamono yonent bi salaam yow nit dab la du yomb yow nit dab la nga nekk ak yonent salaam buur yàlla defal loolu lépp nga gumba lu tëx ba dee ci kéefér waay waay kooku kooku kooku nit toll mu nit daal koy dépasser ci mbon du yomb baayam moo doon la tête des nafiq moom mii nag xam nga baayam da dégg ñu naan abdallah ibn ubay ibn salul salul waxoon naa la ne salul boobu yaayam la abdallah moom ibn ubay di doomi baayam mooy ubay waaye ibn salul tekkiwul ne ubay boobu moom mooy doomu Salul non mooy Abdallah yaayam moo doon Salul voilà Abdallah ibn Ubay baayam mooy Ubay ibn Salul waaye yaayam ibn bi doomi kan Salul moo Abdallah ibn Ubay al munaafiqul eh, doomam ji nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñi gënoon ci saxaabatu rasulillah allahu akbar yuxrijul hayya minal mayyit buur yàlla mooy génne lu dee lu dee ba mel ni abdallah ibnu ubay mu bon mi te yées suñu boroom génn ci moom leer goo xam ne du fay ilaa yawmi di abdallah ibnu abdallah ibnu ubay ibnu salul radiyallahu anhu wa ardaa allahu akbar bu kenn désespéré wala diw ay maamam baaxul woon wala baayam baaxul moom du baax kan moo la wax loolu ñaata ngay gis ñoo xam ne seen diw seen kër ni ñu baaxee ku doy waar daal di fay kii boobu mooy sax mu mujj nekk bi yéefar weddi li nga xam ne mooy diine ji ñu gis koo xamante ne ni moom baayam saay-saay la waaye moom mu nekk waliyu bu mag loolu la mooy buur yàlla yuxriju mooy génne alxayya luy dund minal mayyiti ci lu dee waaye fekk luy dund yi mu génne ci lu dee Abdallah Ubay mu deeni moom la suñu boroom génnee abdallah ibn ubay abdallah ibn abdallah ibn ubay moom seydna abdallah ibn ubay bi ibn abdallah ibn ubay turam moo doon alxubaab alxubaab la tuddoon alxubaab te noonu lañ doon dàkkantale baayam mooy dañ ko doon dàkkantale abu abul xubaab waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne moo changé turam moom moo ko changé turam tur boobu di euh, alxubaab moo ko changé daal di koy tudde li nga xam ne mooy abdallah tudde ko abdallah allahu akbar oh <laughs> yooyu mooy alxubaab la tudd ñu koy dàkkantele baayam yeneen timale sa sam tudde ko leneen loolu nag masalaam changé tour moom loolu wax nañ ko fi bari loolu duñ ci dikkaat moom nag seydna abdallah ibn abdillah ibn ubay radiyallahu moom fekke na li nga xam ne mooy ghazwatu badr fekke na uhud xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp fekke na leen allahu akbar kii keroog gisoon nañ moo tax keroog Uhud bi baayam dafee jëf ju bon ji ànd ak bi ba ñépp ba ñu dem ba dara desu fi lu dul léegi waa Quraysh si ñëw ndax soriwuñ baay ji def défection ne man ne mu ngi dëpp ànd yóbbaale trois cents personnes gaa yi wax mu ne bon c'est que fii xeex dafa dul am quoi bu fi xeex naroon am quoi kononte kon dinaa toog xeex quoi waaye fii nii xeex naru fi am quoi waxi kàccooram yooyu mu wax keroog bi ko Abdallah ibn Ubay baayam waxee moom topp ko bokkul ci ñi nga xam ne dañ ne ah sama baay nee moo tax di di dégg sa ndigalu baay daa am fu mu fu mu ay condition wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala sa baay say waajur sa yaay ak sa baay buñ la naree digal loo xamante ne nii weddi yàlla la lu neexul yàlla la doo leen topp fala tutihuma bu yàllaa ko wax mi bind ñépp amul cas conscience am ah, nga naan hi waay mère bi lii la bëgg paa lii la bëgg defuma ko mais mooy baaxul buur yàlla mi la bind bind ko bind ñépp moo ne bu dee lool lay la mais bu leen topp waaye nag ci ay manière mooy lépp nag ci ihsaan ci rafetal bu leen topp mais bu leen gëdd yooyu ay goy yow dalaa ko def non mais ndax ñoom wax lahuma janaha dhulli min ar-rahma wàcceel ci ñoom sa laafu yërmande mooy nga nga toroxlu ci ñoom di leen ñeewante loolu la ci njekk nga leen koy ngay ngay bañ a defe liñ wax ndax kat li yonent mi alayhi salaatu salaam wax innama ta'a fil ma'ruf toppaate ma ne ci njekk rek lay nekk loolu la ñuy waxee naan la ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al xaaliq yonent mi alayhi moom dane comme xadis Seydina Ali boobu ñooñu mu yónni woon ñu naroon a dem gaay na seen amnir kon dugg leen ci taal bi bañ ñëwee ngeen duggoon ci safara si ndax mooy seen amir dootu ngeen ko génnati mukk innama taatu fil ma'ruf ma ne kuy na nekk loo xamante ne ci lu leer lu dëgg nga yooyu noonu dëgëru na ah. ay nit même bu dee dalay tester di la def loolu bon nga ne defoo loolu du ñàkk taalibe wala waa ji non yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne ñu te ñépp la ko wax amul benn exception la ta'ata fi maxlu fi la ta innama ta'a fi ma'ruf booy topp nit ki njekk ku la ne bul julli nga ne ko waaye yow yow laay baax waaye bul julli bu dee de noonu nga may tester ngir xool ndax dëggu naam déet wala kii naam mooy man je préfère bañ a dëggu ci yow bu dee loolu la julli mooy tax ndax kii ndax yow loo wax ma toppal dara laa la dul topp ndax innama fii ma'ruf non ah. même danga lay tarbiya tarbiya tarbiya ci lu baax lay doon mais bul julli tamax leer ne waxtu yu fii xam nga bu dee sax woo xam ne waxtu yu gudd na début bi mu ne la non bul julleegul loolu sax bokkul mooy nga xaar loolu garaawul ndax yaa ngi ci waxtu bi mais mu leer na ne yow tàkkusaan julli woo ko timis léegi ay minute ci des mu ne la nag bu fi julli dañ naan ko waaye ma ne nañ arrêté mbir man damay julli par force kon loolu la mooy say ah Seydina Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay neewul ne sama bàyyi kii kon ah mu ngi dem ak nit ñi nee nañu def topp ba gis keroog bi nga xam ne ci lañ xare bi am Uhud euh, li dal jullit ñi dal leen rey yu bari ak yooyu ba xabaar bi ñuy Medina lan la Abdallah ibn Ubay bàyyi alxabiis wax ne xam nga ne moos ne mu ñëw di faj ay doom ji Abdallah ibn Abdallah bii te tuddoon alxubaab daal di ñëw doon jóge Uhud bari ay blessure di ko faj bàyyi ji toog di ko xool quoi ko xam nga ne moos génn gi nga génn ànd ak ànd ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mais moom du ci jaar ndax kàccoor eh, xam nga ne moos du xalaat bu baax waxoon naa leen ko maa xalla asaani Muhammadun wa man may wax jox kilifa gu toll ni man wax ne def leen lii mu mooy ma di topp xale yi voilà yow mii yow xam nga sama doom lii la dal mii mënoon na ñàkk da ngay am xel nañ dem nga nekk fi topp topp ko xoolal ni tontoo xoolal ni tontoo rek bu doon moo tax eh, am na ñoo xam ne dinañ baax nii mais bu ñoree dëgg dañuy même seen waajur duñu xam ne ñuy wax ñoom xam nga lii lu metti la dem ànd ak yonent bi alayhi salaam xare te man nañ ne yow li tax defet bi am ñii ci lañu ndax ñoom ñoo wàññi parti bu bari ci ci ci ci bi euh, ñuy wax nga ñëw blessure dal la yu metti ngay faju dimbaliwula ci nga faju mu naan ay xam nga ne moos xam nga ne moos waaye waaye jëf ji nga jëfoon du xalaat ba nga defoon du xalaat bu rafet nga loolu loolu yéeme la waaye xoola ñu tontoo ne ko man de xam naa ne li yàlla tànnal ab yonentaam moo gën ak jullit ñi moo gën ci ñoom allahu akbar kooku mooy seydina abdallah ibn abdallah ibn ubay ibn salul kon fekke na uhud fekke na badar fekke na uhud ah, imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi bi nga xamante ne ci lay nettali li nga xam ne mooy ghazwatu badrin di badrul mi'ad bi nga xam ne dañu joxe woon keroog Uhud rendez bi nga xam ne moom la Abu Sufyan joxoon yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko nañ fa seen rendez ak yéen mooy Badar at mii di ñëw comme que comme que nee gañe nañ kontaan yonent bi alayhi salaatu wasallam ne est que yi ne d'accord nañu ba ñuy dem keroog imaam Ibn Hisham nee na bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn di dem foofule ci badrul maw'id muy xare badar beneen boo xam ne abu sufiyaan a ko joxewoon comme rendez imaam ibn hisham nee na wastaamala madinati abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul al ansaari mu nekk yonent bi aleyhi salaatu salaam defoon mu assuré woon bi mooy abdallah di doomi abdullah ibn ubay ibn salul al ansaar yi muy seydna abdullah bi kon demuloon ci xare bii nii demuloon waaye ñii nii dañuy yor àttee ci côté àtte dañuy yor àttee ku demoon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen ne toogalal te loolu lool moom traité woon nañ ko ci ghazwatu Badr quoi gis nañ ñi demul ñoom Seydina Usmaan ak ñi nga xam ne moo leen demoon ci yoon ni leen dëpp leen ñoom ñépp dañuy yor àttee ku fekke Badar même bu dee génnuñu woon seen kër wala boog ca yoon wa lañ leen dëpp wala ñu blessé ci yoonu ñu delloo leen kon moom Seydina Abdallah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul keroog keroog Uhud ah, ah, ay tellement ne xare ba tare woon moom mii mujjoon na daf ci euh, da ci perdoon sax ay daawam daf ci perdoon li nga xam ne mooy ay ay bëñam moom seydna euh, abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul ah léegi yonent bi alayhi salaam daal di koy diggal mu daal di ut ay bëñ yoo xam ne min dahab ci or mooy bëñu or mooy bëñu or dina possible euh, jullit bi am ko ci ay condition yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy digal mu daldi ba bëñ ya mooy bëñu kanam yi ñaari bëñu kanam yi ñoo daldi wadd keroog ci xare Uhud yonent bi alayhi salaatu salaam digal ko mu daldi euh, ut ay bëñ ci or moom nag sayd saydatu Aïsha daal dinay soloo ci moom mooy soloo na ci moom jële na ci moom xadiis moom Allahu akbar seydna Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul bii nii moom daal dinay nettali ci jële ci moom li nga xam ne mooy xadiis daal di koy nettali mas na ñëw moom Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour wan le fait que ni mu dëggoo woon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax bàyyi ma defoon ak tojaange comme ni mu ko doon defee tour le temps rek mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam man de damaa jote comme information que ni dangaa bëgg a rey sama baay mooy bi bàyyam dafay tojaange bu rëy ga keroog daal di diggal mooy xaadisatul eh, ifki di daal di tuumal sayyidatu Aisha li nga xam ne mooy mooy ak njaaloo ba alquran ñëw wàcc setal sayyidatu Aïsha radiyallahu anha digal ñi nga xam ne ñoo doon lëmb mbir mi ñu daal di leen teg ay punition ba pare ne leen nag bu mu leen dalati mu ñëw ne baay bi ne ko balaghani annaka turidu qatla abi mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam man de jotee ma ko ne dangaa bëgg rey ki nga xam ne mooy sama baay di Abdallah ibn Ubay ibn Salul Euh, ne ko nag man bëgguma di keneen rey ko muy des sama xol bi bu saa bu ma dajee kooku di ko xoole que ni kii mooy ki nga xam ne moo rey moo faat sama baay bëgguma loolu ndax loolu dina jafe ma gis ki faat sama baay ci kaw suuf te amaana duma ko rey te loolu nag laay bañ bu ko defee ma alko léegi nag li ma bëgg mooy yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dee ne loolu nga bëgg ndax lu ma dégg la wóoruma ndax loolu yow réellement noonu la demee léegi bu dee ne dangaa bëgg rey sama baay man maa koy rey man ci sama bopp man maay dem rey ko boo ma ci joxee ndigal ma rey ko mais bëgguma keneen di ko rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko déedéet bëgguma rey sa baay de nekk nekkin gu rafet nekkal ak moom nekkin gu rafet moo tax am na benn xare boo xam ne ba baay ji doon wax ñu jóge woon benn xare mu defati fa tojaange comme d'habitude abdallah ibn abdallah ibn ubay doom ji buntu Medina la taxaw keroog yor jaaseem baayam di dugg si mooy keroog bi baayam ne la in rajaana ila madinati la yuxrijanna al a'azzu minha minha al adal loolu ci nekk ci suuratul munaafiquun baayam ne woon bu ñu delloo Medina de fekk boobu lañ la jaamu Seydina benn jaamu Seydina Omar daal di daje joteeg benn ansaar yi radiyallahu anhum après mu indi mu ñoom ñaar la ñaar ab jaam ak benn ansaar yi ñoo jote fekk ñu demoon guerre mu am problème Abdallah ibn Ubay ibn Salul daal di ciy profitoo ne ñii daal lii daal gis nga mooy li li li naan yow daal yafalal sam kuy buy daaj mbëkk yow la koy njëkk a fëgg waay waay waay waay waay waa waa waa ñii ñoom lañ may baaraam ñu jël loxo waay ñii nag yéeg nañ ci suñu kaw doq yi nag ay way jile léegi nag ni ñuy def mooy bu ñu delloo bés bu ñu delloo Medina la yuxrijanna waat naa ne dinañ génn al azu ki tedd dina génn dëkk ba al adal yonent mi alayhi salaatu salaam la doon wax loolu ne moom mooy ki féete suuf mooy ki gën a féete suuf so subhaanallah ba ko doom ji déggee buntu Medina la taxaw yor jaaseem téye baay gi ne ko doo fi dugg ba yow ni ngay xab ba dukk bi non doo fi dugg ba dinañu xam yow ak yonent bi alayhi salaatu salaam kan moo ci yàlla aaz ak kan moo ci yàlla dina leer dina leer ba yonent bi alayhi salaatu salaam daldi ba mu yégee mbir mi mu yónnee ne nee leen Abdallah na ko bàyyi na bàyyi bàyyi mu dugg si mais bu dul woon lool dana woon boo fi kiiwul doo fi dugg boo naree force dugg fi sama jaasi gi ma laa lay exécuter Allahu akbar Allahu akbar keroog bi nga xam ne ci la baayam Abdallah ibn Ubay daal di deewe ci neuvième année ndax eh, moom moom xam na baayam ak kàccooram ak nim meloon loolu moom du kenn di ko nettali eh, dafa ñaan digal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di koy jox bim feebaree laata muy bi baayam ne ci lalu deewam eh, bi mu deewee dafa ñëw di wax pour yonent bi aleyhi salaatu salaam di koy jox xamisam mooy yére bi mu sol mbubb mi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam sol ngir mu def loolu muy làmbaayu muy li nga xam ne mooy perkaalu palaasu li ñuy nga xam ne moom lañuy sàngi baayam balañ ko dugal ci bàmmeel ngir am assurance ndax xam na baayam ni mel te xam na tamit gën a yére yonent bi aleyhi salaatu wassalaam barkey kese la surtout yére boo xam ne moo ko sol ngir mu jox ko ko takkook yaramam mu jox ko ko ngir mu sàng ko baayam waaw mu ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy jox mu daal di dem daal di waajal baayam ba des nag jullee ko des ko xelam dala dalaw mu ñëw ci yonent mu ñëwaat ci yonent bi aleyhi salatu wasalaam moom abdallah ibn abdallah ibn ubay ibn salul radiallahu anhu wa arda mu daldi ñëw ñaan yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko est man nga ñëw jullee sama baay ndax mën nga koo jullee salaatul janaayiz ndax kat moom daal dinay génn àddina Eh, yonent mi alayhi salaatu salaam jóg ngir daldi dem jullee ko te xadiis boobu mu ngi ci saxiixayni eh, boo demee muy xadiis bii nii ñuy wax eh, yonent mi alayhi salaatu salaam bëgg a jóg muy xadiis Seydina Abdullah ibn ibnu Umar ibnu Umar ibnu Umar si Abdullah ibnu nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam bëgg a jóg ngir dem jullee ko Seydina Umar ibn al-Khattab daal di téye ci yére yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko mais yow ndaw yàlla li sallallahu mais da ngay jullee da ngay jullee na la nee na la bul jullee bu ko jullee yonent bi aleyhi am na ci yeneen riwaaye ndax du ñoom rekk ko solo dafa jóg. <laughs> yeneen frère Sarr ñu jógee ngir dem Seydina Omar dafa téye ci yéen ne ko mais Abdallah ibn Ubay la de moom moo moom nga nar a julli ne ko waaw xam naa ko mu ne ko mais Abdallah ibn Ubay mi borom jëf yi kii mu ne ko waaw xam mu ne ko mais yeneen frère Sarr mais yàlla moom moo la tere ngir nga nga nga nga jullee ñu mel noonu façon wam gii nga xam ne mooy seen président. buur yàlla tere na la nga jullee leen ndax buur yàlla terewu la mooy am laaj ndax buur yàlla terewu la nga jullee nga jullee leen yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko Omar man buur yàlla damaa tànnuloo damaa tànnuloo na istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marra tamit buur yàlla du leen du leen dëgg jéggal mooy ne man buur yàlla damaa tànnuloo dane ma mooy ñaanal leen jéggal ñoom naafiq yi muy sa muy aay boobu nekk ci suuratu tawba ñaanal leen jéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal njéggal boo leen ñaanaloon njéggal soixante-dix fois buur yàlla du leen jéggal mais yenent ma lay saaf-saam ne man daal buur yàlla damaa tànnuloo dane ñeen ñanaanal leen jéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal njéggal man nag comme que lool la man dama koy ñaanal te sax dinaa yokk wa sa azidu ala sab'in comme que dane bu boo leen ñaanalee njéggal li nga xam ne mooy soixante-dix fois <laughs> tamit bu bu ba soixante-dix fois la wax man dinaa fa man dinaa dinaa dépasser soixante-dix yi <laughs> léegi nag mu dem yonent bi alei saatu salaam daal di dem jullee ko suñu boroom wàcce wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri suñu boroom nag wàcc ab aaya ne façon yii façon Abdallah ibn Ubay yii bu leen julleetu mukk wala tusalli ala ahadin maata abadan gis nga naafiq yi peeru naafiq yi bu ci kenn ci ñoom bu ci kenn ci ñoom deewati nga leen di jullee ñii bu leen leen julleeti moo tax subhaanallah yu ñii ñii ñii xéewal gi gi te ñoo ko xañ seen bopp kat xéewalu yonent mi aleyhi salaatu salaam la suñu boroom wàcc aayat ne kooku ñu mel ni bu leen jullee wala tusalli bul julli ala ahadin ci kenn minhum ci ñoom naafiq yi maata deena abadan ba faw bul julleeti kenn ci ñoom waxuma la lool rek waaye wala taqum ala qabri gis nga xabroom bu fa taxaw mooy taxaw sax moo xam da ñaan wala da koy jullee loolu mooy laata ñu koy suul bu ko jullee buñ ko suulee ba pare yow foofu xabroom bu fa taxawati lu tax innahum ndax dëgg-dëgg ñoom ñii kafaru billahi wa rasulihi wa maatu wa hum ndax gis nga gaa yi nii ñoom ñii dañoo nekk kafaru dañoo weddi buur yàlla ak yow yonent mi alayhi salaatu salaam ndaw yàlla li dañ laa weddi wamaatu ñu dee ba ñuy dee wa hum te ñoom faasiquuna ay génn topp lañ ay kaccoor par excellence lañ kon nag ñooy bu leen moo xam ne moom buur yàlla lii nag buur yàllaa koy nit koo xam ne moom buur yàlla seede ne kii ci kéefër la dee kooku moom c'est fini par exemple Abdallah ibn Ubay ibn Salul bu nit taxawee ne safara la jëm loolu la mooy ne kook kenn du ne ko yow yi yow du neewoon nañ ci aqida ñun duñu taxaw naan diw ci safara la jëm loolu duñ ko wax ñu ne la ah kay duñu ko wax duñ taxaw naan nit nga diw nga àjjana waaye ku yonent bi alayhi salaam ne diw àjjana la jëm Abu Bakr fil janna Omar fil janna yooyu ainsi de suite ñooñu ñëpp loolu dañu naan ñoom fil janna lu tax ndax yonent bi alayhi salaam moo ne ñu fil janna moom moo ñu ko wax loolu leer na. waaye it tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran daata lahab pour yàllaa ñu ko wax sayaslaa naaran abu lahab dina dugg xël sa dina dugg safara loolu koy buur yàllaa ñu ko wax safara soo xam ne yuy lakke la kon nag ñun bu ñooñu bu dee nii yoo xam ne alxuraan ne diw moom safara la jëm wala yeneen tamit ay sarsaan ne diw safara la jëm comme ñi wax ñoom Abu Jahl nag ñoom ñëpp loolu dañ naan ñii safara lañ jëm moo tax lii buur yàlla ak tamit loo xam ne da ko wax ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wassalaam mais du ñu toog di tànn naan gaa yi diw safara la jëm déedéet déedéet yow ku la neexul rek. wala def na sax lu noonu nga tëm ne yow da ngaa xam nañ lay mujje kii nag buur yàlla moo ne gis nga ñoom ñi ñoom dañoo weddi kafaru billahi wa rasuli wa maatu wuhum faasiqun kon nag mu ne yonente mi aleyhi te bu taxaw bul taxawati sax fi nga xamante ne nii mooy seen xabru ah. noonu la baayam daldi deewe ci neuvième année bi moom nag seydna abdullah ibn ubay seydna abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul moom keroog moom nag mu ngi génn àddina ginnaaw dund na ba ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu mu ngi génn àddina keroog bésu yamaama bésu yamaama jamonoy seydina siddiq radiallahu anhu wa am na nag gaayoo xam ne dangay dégg ñaan yamaama yamaama gaa yi jàpp ne xare la bu yonent bi alayhi salaatu salaam xare euh, bon xam nga loolu erreur woykat yi la xam nga dañ koy way di ko kii mu siiw oh, mooy pas way chanteur ah, mooy ñuy way ci façon gàmm yi wala di way ci def ay kaset di way wayu diine nee nañ yooyu di tag yonent bi alayhi salaatu mais loolu dañoo war a seet yi ñuy wax mu ngi mel ni ñi nga xam ne jàpp nañ ne yonent bi alayhi salaatu ci kaaba gi lañ ko suul naan fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu tëdd semaine dernière rek keroog rek dégg naa ko barki démb cib journaliste moom mu ne màkk ga nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëdd fa la gaa def ñaaw téef ma ne mais xoolal xoolal loolu rek xoolal loolu màkka xaw ma gaa yi dañuy saboote xaw ma lu mu demee noonu mais màkka mais nan nga mën a taxawee di yow di mais subhaanallah loolu moom mooy après yow kooku mooy ne war nañu seetaat suñu bopp quand léegi nag imaginer nit def ko ci way ay yamaama non yamaama yonent ma la sa sam foofu fekk na mu génn àddina eh, nañu bàyyi li ñuy wax moom nii di abdallah ibn abdallah ibn umay eh, moom mu ngi génn àddina keroog li nga xam ne mooy xare yamaama ci jamonoy seydina siddiq al akbar di seydina abu bakar radiallahu taala anhu wa arda am na nag bon xam nga xare yooyu lañuy tudde ay mooy xare ridda yi gaa yi dina woon génn ci diine ji voilà ci douzième année bi juste après bi yeneen tamit saa saam génn àddina xare yooyu amoon ndax gaa yi dañuy génn ci diine ji sa ay ndax ñun daal waaye amaa baalu Abu Bakr waaye ñun daal gis nga yeneen tamit saa saam lañ doon tàpp moom lañ doon jox ay azakaak yooyu ñun nag dañ fee newul di jox waaye ban Abu Bakr dara lañ ko joxut ak ñi nga xam ne x raison yoo xam ne bon. Euh, yu taxoon ñenn ñi di génn ci diina ji bi ci xare yooyu nag la participer woon ci ci bésu yamaama ci la génn àddina moom nag am na ñu ne bokk na ci ñi nga xam ne dañ doon bindal yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam ibn abdul bar al andalusi radiyallahu rahmatullah alayhi waxi ci al isti'ab kon moom mu ngi génn àddina kon ci douzième année bi ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam àddina juste après xare yooyu amoon ci xilaafatu siddiq radiyallahu anhu ci la génne àddina moom abdullah ibn abdillah ibn ubay kon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa